kon boo taggee kenn si ñooñu tagg nga Sëriñ Tuubaa ndax lamb gi mu làmbaale ñëpp boo dee tagg Cheikh Abdul Qadir Jilaani yaa ngi tagg Cheikh Ahmadou Bamba boo dee tagg Cheikh Abou Adama Sadri yaa ngi tagg Cheikh Ahmadou Bamba ndax li mu amee woon moom lañ jox nañ ko ko boo dee tagg Cheikh Ahmadou Tidiane yaa nga tagg Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala kon kenn koo xam ne kii boole lépp la muy Xaadimu Rasul yëmul foofu mu ne suñu borom jox na ko sirrul xalil yi mbootum yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ko xam lu mu doon ñun de xamuñ ko te duñ ko jéem a xam ba amee mboorum Ibrahima alayhi salaatu salaam Ibrahima mi nga xam ne bu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wéyee nee moo gën ci mbindeef yi ñu ne ko xanaa dara desul mu ne ah kay am na lu des li des lu mu doon moo di alxaqiqatul muhammadiya alxaqiqatul muhammadiya li mu doon si Uways al-Qarni mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne inni la ajri nafata rahmani min qabali yaman mel ne ci misaal ku naan xet suñu borom ngi may xeeñ ci wet gii fekk Uways al-Qarni boobu moo fa ba doy waar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misaal di wax képp ci yéen ku ko na ko ñaan loo ndax lu ñaan suñu borom dana ko def yonent bi sallallahu alayhi wa ko gàndeeru di wax naan bari na jëmm joo xam ne ay sagar lay sol tilim lool fagg waaye bu ne suñu borom nga la defal nangum rek faaw mu def ko Seydina Omar ak Seydina Ali ñoo gis Uwaysul Qarani biñ ko gisee biñ ko dee ñaan loo mu ne leen yéen ku jóge ci Muhammad ibn Abdullahi te man gisuma ko yéen gis ngeen ko ngeen di ma ñaan lool mu ne mu ne ñu ne ko ah, yonent bi kat mooy waxoon kon gis na la ñaan lool ndax loo ñaan suñu borom def ko mu ne ah Muhammad ibn Abdullahi de gis leen ci moom lu dul takk ndoor ba ñu ne ko ah ba doomu Abu Quhafa sax maanaam ba Sidina Abubakar Sadiq sax ne ko ba Sidina Abubakar sax gisul lu dul takk ndoor bu yonent bi sallallahu alayhi ko waaw yow nag yow xaaj ñu ko mu ne man ñaanoon naa sama borom tabaraka wa taala mu won ma sirul xaqiqatil muhammadiya mu di ma ñëw kiiraay yi dox suñu diggal moom ba mu des juróom-ñaar fukki junni kiiraay yoo xam ne benn bu ma si jege wan ni kaaw di seeye ci fourneau bu boy laay seeye ñu ne kon alxaqiqatul muhammadiya lu doy waar la sëñ Tuubaa nag nee na arrêté nii sirra rasulillahi loolu mu doon ñun de xamuñu ko xanaa ndax yéen ndax daraja yi njol Makka alayhi salaatu wasalaam nee na du feeñ dul yemal xiyaam bu keroogee ba ñu wane ko wane ko la suñu borom di bëgg ba xaqtaay mais xaaxaaxaa bu keroogee la suñu borom tabaraka wa taala di jàng suuratu rahman arrahman allama alquran xalqa linsaan allamul bayaan ba mu jeex te ku nit ak ginne ñu génne daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ña koy gis ñu taxe ñu rek dana doy waar doy waar koo xam ne suñu borom ci boppam dana rey xaqtaay sëñ Tuubaa nee na aayta nii sirra rasulillahi wa la ilaha illa allah loolu moo tax kon fa mu nekk sëñ Tuuba fa mu nekk sori na kenn mënu koo gis Cheikh Moussa da nee na maqaamam sëriñ Touba amul xut bu buñ ko wan wa yaxluqu maa laa taalamuun ay sëriñ Touba kooku dama misaal la sëriñ Touba wa yaxluqu maa laa taalamuun la suñu borom wax danaa bind ba bind lu ngeen xamul kon nag bind ne foofu lu nu xamul sëriñ Touba xamul ko xaadimu rasul bi nga xam ne moom la suñu borom jagleel martaba boobu nee ñu bu keroogee yomal xiyaam wala maa yi dañ daan wax lu jiitu Sëriñ Tuubaa naan bu yomal xiyaamee ba Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam taxaw rangoo daraja ya Cheikh Mamadou Boussiri mooy yor drapeau waykat yi topp ci nañ ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu taala anhu nee na xamu ku ma yor raaya ji waaye buñu jàngee ñaari ñaari bayit rek ci muqaddimaatulam daa danaa ma sànni raaya ga xaji gi xaji ci yonent bi ak bëgg gi mu ko bëgg ak doonloo gi ko doonloo ak jaxasoo gi mu jaxasoo moom moo tax mu ne woon jaamu naa sa borom tabaraka wa taala ñetti junni at te tënuñu aadama ndax ruuxu bi sallallahu alayhi wa sallam rek la suñu borom njëkk a bind muy ci juróom-ñaari géej juróom-ñaari géej yooyu seeni tur ñoo di xam ne génn géej bu ci nekk xoq ban la ca sëmb xoqban ay diir yàgg la ulama yi werante na ci ñee téeméeri junni at la benn xoq bu dem ñi ne ñeen fukki junni at la ñi ne juróom fukki junni at la ji géej géejug safaa la mooy géejug rammu ji géej géejug xudaa la ji géej xudra la kàttanu suñu borom bii ikraam la bii maarifa la bii jéegi juudullahi nga tamit suñu borom léew yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy sëmb ci jéeg yooyu yëpp am na roo yoo xam ne fettee bu ñu ci roxam gi roxu sëñ Tuubaa ci la bokk moo tax mu wax loolu le bu dul ko kon rooyu yonente yëpp ñu ngi tax woon ci réew ci roohu yonente yàlla sallallahu alayhi wa sallam ndax ci ay ceeñeeram yam feqe la ñu ci la ñu aw di jéeg moom mi fekke woon loolu ànd ak ba génn ba ci àdduna di ko fàttali ko xam ko ba wax ko ku jéggi dayoo ngoo kon jaxasoo gi mu jaxasoo bi yàgg na li wér te wér moo bu ñu feeñaloon mbóotam kon doomu aadama yi dañ koy jaamu waaye misaalam mooy ni Cheikh Mamadou Bousiri waxee rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam yamtahinnaa bimaa ta'yal uqulu bihi hirsan alaynaa falam nartab walam nahimi nattoowunu ci ay kawteef lu ëpp suñu xel ban di ko teg yàlla ngir xel bu mu ci nu mucc rek waaye itam ñàkk noo woon kéemaan ba nuy sikki sàkk di la war nañu lu nu doy lu tax nu gëm fa ngëm mën a yem waaye da koy teg place jàmm suñu borom bind indi ko fii ci àdduna jaxasoo ni mu jaxasoo yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la jaxasoo suñu borom tabaraka wa taala nee ni li misaal ba ma xayaati li xayaatillahi man mi sama nijaay mos na nekk li na parce que takk diggante bu jamono boo xam ne sëñ Tuubaa dafa toog ni mu daan rëddee di tomb di waare di ñaaxe di xuppe mu misaal ni saa yi wax raqa zujaaju wa raqati alxamru wa tashaabaha fa tashaakala al amru fa ka annama xamrun wala qadaxun fa ka annama qadaxun wala xamru lii ndox mi nekk ci weer bi boo nekkoon forme bi da nga daan weer rek a fi nekk ndox nekku fi boo xoolee li ci biir da nga daan ndox rek a fi nekk gisuloo weer bi mooy suñu borom ak jaam bi nga xam ne bëgg na ko ba àggale ko ci boppam fa ka annama xamrun wala qadaxun fa ka annama qadaxun wala xamrun boo xoolee da nga naan ndox rek a fi nekk boo xoolee da naan weer bi rek fi nekk kon jëmm ji nga xam ne mooy xalifatullahi fil ardi moo taxawal suñu borom tabaraka wa taala ci kaw suuf wuutu yonente bi sallallahu taala alayhi wa ko yi nga xam ne wërsëg du jógee ci ca yàlla jëm ci benn jaam te jaarul ci loxoom wala yi du am benn xam-xam wala benn sañ-sañ wala benn mën-mën boo xam ne bii jóge na ci yàlla te jaarul ci moom dafay taxawal taxawaayu yàlla ba nga xam ne moom la ñuy xoolee suñu borom tabaraka wa taala mu mel ni ni Badr ibn Ammar waxoon law kaana ilmuka bil ilahi muqassaman fi nnaasi ma ba'atha al ilahu rasula xam-xam bi nga xam yàlla buñ ko séddale woon mbindeef yépp yàlla du soxla yoon yónni bi yonent ñëpp ay xam yàlla kenn ku nekk wàll ba mu ca am dana doy ba nga xam yàlla ba doo aajo wax doy loolu yëmu ci lu gën a màgg ci li ñëw ci adduna lu fi gën a rëy mooy alquran alquran meloo suñu borom la du mbindeef du lu ñu bind meloo suñu borom la tabaraka wa kon alquran kenn mënul ne mooy yàlla kenn mënul ne du yàlla ndax wax yàlla kon aw meloom la melo ak la mu mel la mu nekk ci moom mënee si doon teqale waxe suñu borom waxoon nañ ne nopp rek di ko dégg te boo ko dee dégg du la féete fenn rek fépp la lay féete sa yaram yépp koy jégganoo ba ci sa karaw yaram yépp koy jégganoo te boo ko déggee dégg bi nga koy dégg boo fa jógee bu mu def waxatee nga wàccu da nga toog ay ak bu mu def waxatee nga wàccu ndax naqari waxi mbindeef yi boo fa jógee da nga mel ne ku tàggoo sa tàggoo dootoo mën a jaxasoo nit yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam suñu borom dégaloon na ko ko alquran ji wax ne mooy waxi suñu borom tabaraka daf nuy tegtal wax suñu ci boppam faral naa ko wax limaam Xasaali bind na ko ne suñu borom ci dafa dikk ba tolloog xel nit ñi fab nit muy arab mu waxtaan ceeg doomu aadama yi maanaam kon waxam ji nga xam ne xadim la azali la nga xam ne la moom la ñu alquran ji tegtal waaye du waxam jooje ndax waxam jooje du ay xaraf du ay baat nekkul xaraf nekkul ay baat ñu ne kon ci misaal mu mel ne yow doomu aadama bi boo bëggee wax ak jur gi xaram yi wala fas bi nga daan ko korkor wala nga xam ne sa wax ji ngay waxe ji nga xam ne mooy say wax boo ko waxee moom du ko xam nga wàcc ba tollu niveau nga woo waxee la suñu borom defee ci ba waxi arab nga xam ne waxi doomu aadama la mën nañ koo jàng mu wax ceeg nga xam ne kon waaye ni nga naroon na na ngay wax yow ci bopp ne xar mi ñëwal wala fas mi ñëwal mi nga ne jooju dafa tegtale xar mi ñëwal kon noonu la euh, euh, lii ñuy jàng tegtale waxi suñu borom ji nga xam ne meloo jëmmam jaa tabaraka wa taala alxuraan jooju nga xam nag mooy ngelaw suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne moo gën a màgg ci lépp lu ñëw ci kaw suuf sëñ Tuba nee na anaala nii kitaabu rabbi sirra bihi yubaahi zul baraya al xurra téere suñu borom bu sell bu màgg bu tedd bi amal na ma mbóot moo xam ne suñu borom ci boppam bàkkoo na mbóot ma ci kanam sang yu tedd yi fi de ko mu ne barkeb alxuraan laa ba na sama lépp lépp lépp ci lu dul ngërëmal yàlla maanaam lépp lu dul ngërëmal yàlla lu loola baax baax baax alxuraan nee na ko seet fekk ci man sànni fële ba dootuma jege du ko jege si mu ñawal sama xol ba mbooleem xeeti xam-xam yi yépp ñu tàggatal ma ko daan ko waxtaane tuuti mu bind ne képp ku gis lii may bind ne la wóor ne man mi bind lii sama diggante ak sama borom amul benn kiiraay dara doxul diggante ak suñu borom ah loolu de lu kawe kawe daanaka lépp loolu gën a doy waar ba mu àggee foofu nag doon gi mu doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak sooba mat sëkk nag mat sëkk mu niroog moom ba moom image niroog moom ba niroog moom moom ba di ko roy ba mel ne mooma yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xasanaat labraari sayyi'aat maqrabin bi ko suñu borom ne li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'axara suñu borom fi lay jéggal lépp lu jiitu ci luñ mën a tuddal li ñu ñuy jéggal ak li mujj sëñ Tuubaa kabaa'iri qad maxaaha man maxaa lama ma samay bàkkaar yu mag far na ko buur bi nga xam ne moo far yu ndaw yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne yéefari Makka ci Uhud gas nañu kan sànni ci ay cari garab ba mu daanu ca Ali nag Talha xëcc ko ba mu génn ñu sànni ko doj xeer wu diis ba mu dem ba bañu suufam bii ñu dóor ko xeer ba nga xam ne mbaxanam ngeen di ne ci bopp bi jaaro bi dafa matt ba dugg ci jëbi nga xam ne ki ko njëkk di dindi bi mu ko mattee bëñ bi dafa dam des ci liñ ko dindee liñ ko raxas raxas deret ji gën a sotti ko saxaaba yëpp amul leen naq rek ba ne ñii de rëbb leen ñaan leen yàlla rek ñu dee mu mer ba ko ci xam ne mer suñu borom yebaluma ngir may rëbbaat daf maa yebal ngir may yërma day jaam yëpp sëñ Tuubaa mi ko doon na ne afawtu anil abdaay turran li wajhi man jéggal naa ba jéggal samay noon ñoom ñëpp ngir jëmmi ki nga xam ne moo dox sama diggante ak ñoom te mooy yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom fatfa ko fatfa bu wuutee ji mu fatfa jaam ñi ba ne ko inna fatahnaa laka fatan mubiinan liyaghfira laka Allahu maa taqaddama min dhanbika wa maa ta'akhkhara xaadimam bi ko doon ne fataha fathan lam yuraa qattu wa awdu lam yuraa liman hayaati sayyaraa dal mudiinul basir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi suñu borom yar na ma te rafetal na sama yar maa gën a yaru ci nit ñi sëñ Tuba mi ko doon ne rabbaani annaasi ul wahaabu ashkuruhu a dumtu hayyan bi qawli alhamdulillah aji jariñu ji te mooy yàlla xam ne mooy mayaakoon bi te mooy yàlla yar dama yar boo xam ne du ma dañ di ko sant fu ma toll naan alhamdulillah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom laabal ko ba laabal laabal waa néegam wa liisba'anikum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiran suñu borom dafa nam laabal la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba laabal sa waa kër ñëpp ba ñu sell loolu moo taxam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jàkka ji kenn sañu la amee cangaay war a sangu maanaam dox ci lu dul man ak Ali ibn Abi Talib maanaam Ali li mu bokk ci ahlul bayt te suñu borom ne wa yuzhibankum rijsa ahlul bayt suñu borom dañal na ñaawteef dañal na lépp luy sobe ci ñoom nga xam ne même bu waree sangu janaaba sañ na dugg ci jàkka moo gannaaw yonent bi moom rek la ko suñu borom may ak ahlul bayt sellal boobu ko suñu borom sellal te teewul képp am na ci saxaaba yi ku féete kaw mooy Sidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Sidina Abubakar moomu bi nga xamee ne saxaaba yi dañoo sàkk ay frontière ci biir jàkka ji ngir di seenu lu xew ci seen kër bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ni ñëwee dafa ne suddu kulla xooxat fil masjid illa xooxata Abi Bakr bépp frontière buñ ci yettoon sakk leen ko ba mu def bu Abubakar nga gën a foor kon ci waaye sell boobu nga xam ne moom la ahlul bayt sell ba nga xam ne ngir wormaal leen tax na ci ulama yi ci gën a foor neñu bu Abubakar taxawoon Aliyu taxaw ñiy sàkku ci man aajo bu Aliyu laa njëkk a faj ngir wormaal yonent bi tax nañ bokk ci ahlul bayt kon bi mu ne wi bu ko alquran ne lii si ba li inamaa yuridu laahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiran xaadimam bi ko doon nga xam ne moo ko doon di xaadimu rasul nee na wala laxiinu bi yaasin minhumun sarifan wa kullu ma fihi durrun dabba utara ne walla lainu li siwa iyaali seytaane war na ma gannaaw war na gannaaw sama njaboot wa xaabatil xukkaam kal aqyaali te ci wajhu lazi yuhibbuni yabyaddu yama wujuhu su'adaa tubyaddu daan ko wax ci place yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yakmulu imaanu ahadikum hatta akuna ahabba ilayhi min abihi wa ummihi wa awlaadihi amul kenn ci yéen koo xam ne gëmam dana mat lu dul ba ma ko gën a lee ñëpp gën a ko nee ak bàyyi ak lépp xaalimam di ko doon ne chaqa man lam yahwani qad kutiba wa kaw ne abdal xadima wajaba képp koo xam ne sopp la ma suñu borom bind na ak texee di ca àlluwa jëf suñu borom waxtaan ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci suuratul jinni nga xam ne jinne yi nga xam ne ba mu jógee taif te dem ba noppalu ci kaw ga ker ren ga ker garab jinne yi ko rongoon muy tari alxuraan bañ demee di nettali seeni waa kër li ñu dégg wax ji kéemaane yi ñu dégg nga xam ne jinne yooyu dañoo tuub jébbalu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na beneen xista itam boo xam ne wane na jébbalu jinne yu bari booba Seydina Abu Hurayra la àndal dem ba ci digg àll mu rëdd du wax ne nee na ko rëdd lii kat bu ko jéggi bu ko jéggi woon jinne fukk ko wala jëfandikoo ko nga xam ne kon jinne yi suñu borom ñi suñu borom nar a yërëm ñëpp def na leen ñu gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xaadiman bi ko doon ne bi yata'allaqa alladina aslamu min jinni asri doona man lam yuslimu nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala bind yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf koo yëkkati ba mu tiim mbindeef yëpp ba sëñ tubaare ko rafa ahu fawqa albaraaya rafiu minhu bihi taatihimul manafiu xaalimam du ko doon ne daraja ci taalu wala xafid oman nahaa min al wara xafdi xobit sama daraja day yëkkati ko ba faw te du wàññi ko mukk du daan mukk te képp ci mbindeef yi koo doon nga jéem koo daaneel suñu borom daaneel la ñu wala ma ma ma abrégé boo ko ma tënk lu bari. Hmm? ah waaw waaw. d'accord. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran ak doonam jikkoom bi ñu laajee sayyidatuna Aïcha lan moo doonoon jikko yonent bi dafa ne xuluquhul quran xaadimam du ko doon ne fassara li tabaraka wa taala alquran alif laam mim alif gi bi awrat tukkal kitaaba laam gi bi laqam tukkal kitaaba mim mi mallak tukkal kitaaba daw ñu beneen ne mallaka lil quran tamlikan yadu xaadima rasul nee na suñu borom tabaraka wa taala moo ko firil alif laam mim nee na alif gi li mu ko firilee mooy awrastutal kitaaba donnaloo naa la téere bi alquran mu ngoog saf donoom laam gi mooy laqantutal kitaaba sanaa la téere bi min gi mooy mallaktutal kitaaba moom moom loo naa la alquran wax na feneen mallaka lil quran te mu ñu kat yéen suñu borom moom loo na alquran moom ngoo xam ne day sax ba faaw. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana sayyidu waladi aadama maa ngi sangub doomu aadama yëpp te te damuwuma li tax mu waxoon ko dafa dem bu mënu ko bañ a wax ndax saxaaba yi dañoo demoon bay werante ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na bu leen ma fab teg ci kaw Muusa ndax bu koy roog buñu ëffee bu fi tamit ëffam ñaareel ba maa njëkk man la bàmmeel di njëkk a fett ma génn bu ma yëkkatee sama bopp danaa janloog Muusa mu taxaw jàppandu ci feeri aras xaw ma daf maa njëkk a dekki xaw ma dañ koo fay xam ga mu xamoon ca jabalu tóor ba mu laajee suñu borom ne naa la jët dellu ne yellul benn jëmm gën Yaxya ibnu Zakariya ndax jëmm ju mu doon da nga daje suñu borom yomal xiyaam mu ne la lii yaa ma ko jaamoon nangu naa ko wala nanguuma ko lii yaa ma ko tooñoon baal naa la ko wala topp naa la ko ba mu des Yaxya ibnu Zakariya mooy ku musu la tooñ suñu borom musu koo ittewoo mu dellu ne laa tufaddiluni ala Yunus ibni Mata bu leen ma fab teg ma ci kaw Yunus ibni Mata dellu tege tere ci sax gënal le yonent yi diwa gën di diw diwa gën diw am fu ñu ko ne yaa xayral bariyat yow ngeen ji mi ne mu ne zaaka Ibrahima kooka Ibrahima saxaaba yi nag dal di jaaxle ne kon ndax Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa gën ci mbindeef yi ana kan a gën ci mbindeef yi ñu jaaxle ko biñ ko laajee ci jaaxle mu rus mu am kersa ba mu doon leen mën a ana awalu shafiin wa awalu mushafiin aadamu wa man duunahu min al anbiya taxta lima taxta liwaa yawma alqiyamati wala faxra man maay ki njëkk a ramm maay ki njëkk loo sama keroog liwaa bi la ko tàmbalee ci aadama ba ci yonent yi ci tegu yépp bu keroogee ca la ñuy kerlu wala naaj yi rey yéen man maay sangu doomu aadama yëpp yombal xiyam te danguwuma yoo xam ne kon loolu moo xam ci sa ci yorante yooyu bu ci nekk am na firi waaye xëy na jamono bi du ko laajte du ko du day xat du mën a misaal kenn ku ci nekk la mu waxoon ci lu taxoon mu wax ko lu bari de loolu rek dafa bari de waaw daal ma tax ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko suñu borom natalee woon nit ñi ak jinne yi ba jinne yi tuub jinne yooyu nga xam ne bañ demee di nett li lañu gis waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la suñu borom ci kër yóbbu ci xadiratul qudsi mu di guddi rañaan nga xam ne mat na fukki conférence nga xam ne dañoo wax ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee jëmma ma demoon wala ruuxam fekk jëmma ma demoon ba mu demee itam mu ne raaytu rabbi fii surati shabin gis naa sama borom tabaraka wa taala ci melow xale lu góor loolu lépp jamono bi dafa xat du laaj misaal ko ak lu tax ak na mu demee lu tax mu waxe ko noonu wante li leer moo di gis na borom tabaraka wa taala moom yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi nga xamee nag xaalimam bi ko doon na ne yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaan yabtadir bépp wàll yi wuy jëkkante àjjana wala nga jëkkante sans borom boo demee fa sans borom nga may fekk ma toog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jege boromam ba mu nekk xaaba xaw sëy ne awa dinaa moo tax sunu yonente bi sëñ Tuba ne maqaamaatu xayri xalq an xayri rabbihi muxayyabatun fal taqra an suurat man mi maqaamay gën ci mbindeef kurul boromam xamu ko boo ci bëggee xam tuuti jàngal suurat nañ mi maanaam fa kaana qaaba qawsayn aw adnaa xam ne qaaba qawsayn aw adnaa waxtaane war nañ ko ceeb UNESCO biñ dee waxtaane mi'raaj bi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ba ci qaaba qawsayn adnaa qaaba qawsayn niñ ko misaale waxtaane war nañ ko li ci def rek moo di ki nga xam ne moo ko doon. ba ñu jagleel ko garaatu xaadimu rasul moo ne ba ma xayaati li xayaatillahi allahu daaxilun jinaanullahi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne raaytu rabbi fi suurati saabil nekk kaaba qawsayni dañ tubaar ma ne ba ma xayaati li xayaatillahi allahu daaxilun jinaanullahi suñu borom boole na ak dundam ak sama dund muy benn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam malaayika yi ànd ak moom wala ko ci barak di xaree moom di ko di ko xareel sëñ Tuba ne lii qaada ahlu badrinil usuuda man saxsaxal man saxsaxal waasiya wal xasuuda suñu borom bi nga xam ne sorel nan képp ku may rambaaj ak képp koo xam ne dañ maa añaan fab na la sànni ci alal ba nga sori ma kookee wammatal ma waa Badar ñu di ma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy si mu xëyoon ci jaam ñi tuub tax ku ñëw Abdullah ibn Ummi Maktum di silmaxa di ko laaj ay laaj yoo xam daf koo lënt ci diine fekk am ci kàngami xooli si ñi nga xam ne yonent bi xel na moon nañu tuub ndax bëgg buñ tuubee ñu bari tuub ànd ak ñoom yonent bi xaw woon gannaaw Abdullah ibn Ummi Maktum yonent bi suñu borom di ko yedd ci loolu mooy saaru abasa wa tawalla an jaahu la'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa anfa Xaadimu Rasuul bi ko doon moom itam fu ko suñu borom yeddee ci mooy melantaan yooyu ma nekk yoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam seytaane ci pexem yu bari daf koo dikkal ci waxtu suba muy julli dikk ci melaw wënd janam nee na suñu borom kàttanal ma ma jàpp ko nekk ko xeeni ko ba mu xët ba bu ma ko lor ma sànni ko mu dem loolu la suñu borom dimbalee sëñ Tuuba ba mu dàq seytaan yi mu ne qaataltu fil bahri shaytaanan fa kabkabahu xayrul wara dem ne faral la ina kafiraani xirdi ila siwaaya bakiyan bi tarbi tiital naa seytaane ba mu daw di jàpp ni golo jëm feneen fu dul man di jooy ngir dàkku gi nga ko dàkku suñu borom tabaraka wa taala ne yonent bi inna diina indillahi lislaam diine fa yàlla mooy diine ji nga indi rek mooy islam sëñ Tuubaa ne yàqulu man xaalasani xilaal li mawtin li ahlihi jilaal képp ku wuteeg man ay malaayka yu tal daañu la womat jëmale ci béréb boo xam ne ay dóor rek moo fa nekk bugal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koo xam ne laa yantiqu anil hawa imam Malik nga xam ne bu daan jàkkale ci Madina day toog ba keroog def def ci kanamam keroog bi nga xam ne mooy keroog jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu nekk di nekk ci kanam muy jàll moom nga xam ne daf naan xaala saahibu haadal xabri borom réewlatu bii nee na nga xam ne yëkkati na loxoom teg ci kaw bi ne yépp aji wax ji mu doon la mu wax dañ cee seet li ñuy jàpp ak li ñuy bàyyi ba mu des borom réewlatu bii lu mu wax rek lépp la ñuy jàpp ki ko doon ne ajrul lazi naala ani walam yatub shaqawatun tadum fi ummil kutub kee lu mu wax kenn du ko seet lépp la ñuy jàpp duñ ca wax ci dara kii nee na képp koo xam ne kii xëccoo nga man sax yool moo di texe di bu sax kenn lay téere yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom na ko wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaas wàccee nañu ci yow alxuraan yi ngir nga biral nit ñi li leen di lor ak li leen di jëriñ sëñ Tuubaa ne naa jaamiyal munzilu bil qur'aani xataa radawtu mawrida dam'aan suñu borom déy na ma maanay alquran ba ma mujj di naan waaye képp ko mara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñooñu ko lakkaloon fu ñu toll di ko sayide suñu borom ne ko inna kafaynaka almustahzi'ina alladhina ja'alu alqur'ana indina kenn ku ci nekk na la yàlla alage ba nga xam ne ñoom dañoo daal di dee kenn ci fekke balar foofu lañ ko reyee sëñ Tuubaa ne xulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala ila wala maaramu wala albaba suñu borom yaatal ko ci dëndam yi yaatal ko ci gox yi mi gox asamaan ak gox yi suuf mulk ak malakut ba sëñ Moussa Ka ne fi ci mulk ak malakut ngay fanaan ak gàmbaal malaakay jabaroo far la wër di sabbaal te koo taf li sa loru yi tafal ko bushra mu tàggoog loru duniyaa te saaka oxra moom si boppam mu ne yaa maalikal mulk lii wax sax te du najawan fil mulki wal malakuti dahra yàlla yo borom nguur gi ya ma xajal xajal bu mag may dëndee rek ci diggante mulk ak malakut fu ma neex jaar suñu borom sellal boobu mu ko sellal àgg gi mu àgg mu tasawifoon yi dañu wax ne yonent day wàcc wàllu yi day yéeg yonent day wàcc mooy yonent bi nu mu gën a néewale ay karaamaam gën a niroog nit ñi gën a woyof gën a jaxas ak ñoom gën a niroog ku tële wala ku lëntale te fees dell xam-xam xam li yàlla wax lépp di ko xamal nit ñi fexe ba gëm loo leen ko day wàcc ba jege si nit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nahnu ma'ashira anbiya umirna an nukallima nas ala qadri uqulihim nun mboolem yonent yi suñu borom daf noo sant nu wàcc ba tolloo xeli nit ñi ngir mën a wax ak ñoom ngir ñu mën noo dégg kon moo tax ñu ne yonent day wàcc wala yu day yéeg mu dem ni ñu waxee ne al alimu duuna maa yaqulu wal alimu fawqa maa yaqulu alim aggul fa mu waxee ndax li muy wax wax yàlla ak wax yonent bi rek la moom darajaam aggu fa aarif billahi ki nga xam ne dafa xam yàlla dëgg nag moom li mu mën wax nit ñi nga xam ne moo xaj ci seen bopp bu ko weesoo dootuñu ko xam moom na loola moo tax al aarif foo xamaa yàqul ma nga ca kaw la muy wax waaye aarif moom yées na li muy wax noonu dem ba ne nag àgg na àgg koo xam ne mënees su koo weesu fa la àgg yam kon mooy li am na ci boobu ñoo xam ne dañuy def ne yonent dañuy wàcc bu ñu àggee ba noppi dañuy wàcc ndax melaw yonent lañu am ndax dafa li ñuy wax al afraad al afraad ñoo nekk ca ganam gannaaw al ca kanamu asab asubaqul muqarrabuna asabiqul muqarrab moo féete kaw ci siddiqoora yi nga xam ne moo nekk diggante nubuwatu tashriya ak siddiqiyatul uzma asaar ji nag ñoo wees foofu ñoom ñoo ñi nga xam ne dañoo nekk ci maqaama yeneen te ñëw gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn du leen yónni ci jaam ñi waaye daraja ji la ñuy amee ak maqaama ñoom ñooy asaar ji ñooñu la Muhyiddin Ibn Arabi di wax ne ñi gën a bari ci awliya yi xamuñu sax maqaam boobu xamuñu nu mu demee xamuñu lu mu doon ñooñu ñoo al aamil min al malaayikati ñëw niroo daraja al aamil min al mooy malaayika nga xam ne suñu borom digalu leen woon ñu sujjóot ci ci aadama ñoom ñoom bokkuñu si ndax ñoom dañuy noor ci biir màggu suñu borom bi tabaraka wa taala xamuñu suñu borom bind na beneen bindeef wala déet ñoom yàlla rek la ñu xam am naa ci itam naka noonu ñoom itam day mujj ñu xamatuñu dara lu dul suñu borom rek dañoo ci biir géeji suñu borom yi géeju màggam gi ak géeju jamaan ak jalaal ci leen réer ci biir xamuñu kuy xutbul xabru xamuñu dara lu ñoo taxaw maqaamay taxawaayu maqaamay yonent yi ñooñu itam dañuy wàcc ne yonent sëñ Tuubaa dafa mujj wàcc li mu dellu see li mu nekk léegi ci njaareen yooyu yëpp daf koo teg fale di nit nit koo xam ne kii dafa sell ba gën a sell ci nit ñi wéetal boroomam gën jawéetal gën jàmmati wéetal nekk nit koo xam ne dafa jege jaam ñi nii yonente yi wàcc ba tolloog jaam ñi di leen wàññi jaxasoo ñoom di leen aar di leen musal di leen yee di leen soriloo lépp lu bon di leen jegeleel lépp lu baax xanaa dégg ci sell doy na boo xam ne mu jaar ci yoon ne noonu mu daan def nga xam ne bu guddee day wër di tari alquran kees gu nekk mu dugg jàll léeg-léeg mu fekk ndaa boo xam ne dañ koo bi ba mu fees daare ñu teg fa xalima ñuy yett mu fa binde ko ba xalima ku ci nekk daan mu daal di jàll fekk kaamil alxuraan bu mu tegoon fii mu jàng alxuraan man wëlbatiku di dox di dox nga xam da ngay dégg baatam rek muy jàng alxuraan di tari di tari mu dem ba tolloo sàkket foo xam ne dafa dégg ay nit ñuy wax suñu borom xamal ko ne ko ñii dañuy jëw mu bañ a déglu jëw ba bu leen si taay itam dem ba ci suba ba mu xëyee woo mbooloo ñu gas a gas a gas ba mu xóot suuf sañu toogoon di jëf di di jëw ñu suul ko mu fab suuf sañu génnee woon sa kanam suuf su bees sa muur ko ca kaw nee nañ fi jàng nangami kaamil ñu jàng ko nangami kaamil xam ngeen ne la sell mën a ak sellal ni mu farloo itam di farluloo jaam ñi ci ñu topp yàlla topp yonent bi topp ko moom mi nga xam ne mooy buntu yërmande yàlla ci kaw noonu la leen wane woon itam jaamu yàlla ni mu foore a fa ko yàlla teg ak fa ko yonent bi teg sëñ Tuubaa day kaamil al kaamil lu mu ne man laa yusuf umuru maarifatihi noora warihi kaamil mooy nga xam ne lu sañ-sañam rëy rëy rëy day jox chariatul euh, muhammadiya jox xaq da xam ne mooy li ci war te di digal jaam ñëpp itam ñu jox ko xaq li ci war xam ne ni ñu misaale am na ben di bu mu doon làkk lu béréb ñuy làkk di ko làkk di ko làkk di ñàkk xaw ma sàkket ba waxtu jot topp yàlla topp yonent bi topp ko moom mi nga xam ne mooy buntu yërmande yàlla ci kaw suuf noonu la leen wane wane itam jaamu yàlla ni mu foore ak fa ko yàlla teg ak ko yonent bi teg sëñ Tuubaa day kaamil al kaamil lu ne ni man laa yëg nuuru maarifatihi nga xam ne lu sañ-sañam rëy rëy rëy day jox chariatu euh, muhammadiyya daf koy jox xaq da xam ne mooy li ci war te digal digal jaam ñëpp itam ñu jox ko xaq li ci war xam ne ni ñu misaale nag am na benn bis bu mu doon làkk lu béréb ñuy làkk di ko lakk di ko làkk di ñàkk xaw ma sàkket ba waxtu jot mu ne waaj leen ci julli gi ñu daal di bàyyi liggéey ba dem waaj ni jàpp julli ba mu jullee ba def li muy def lépp bi walbati ko séen ñoo xam ne dañoo continué woon liggéey ba julli si mu ñëw mu daal di dikkal laaj fa ñu tolloo woon ba ñu xam leen waxtu bi jot na ñu ne nañ dagg sàcc bi foofa ñu dagg ko mu yellu ko ba mu sori mu taal ko ñu taal ko ba noppi mu gas bi ba mu xóot ñu suul te doom dëkk wan leen ne waxtu woo xam ne ne waxtu yàlla yu jot na jaam benn jaam waratu la soxla woo dara wala muy jëf dara lu dul rek jublu ci waxtu sans borom yi naka noonu la daan waare nit ñi waar koo xam ne gii waar bu tar la boo xam ne day day dugg ci xol yi ndax kàddu gu jóg day mel ne kanu gu tàkk xam ne xol yëpp day daal di toy da nga ko jógee foo tollu sa xel nekk ci moom foo tollu sa xel a ngi nekk ci yàlla nga xam ne waxtu boo ko ne jàkk rek mel ne lu fa jóge ci yow day mel ne da ngaa jànloog suñu borom tabaraka ni nga xam ne noonu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon bi Hanzala ne naan baq Hanzala te sidna ko ci nam misaale woon Hanzala xam ne noonu la jotaayu Sëriñ Tuubaa demee nga xam ne li muy waare waare ba mu yàgg nga xam ne war nañoo jàng xasida mu santaane xasida sàngam nañ ko jàng ñu jàng xasida boobu waxtu woo xam ne wii luy niru julli luy niru waxtu julli jege na bu daan li ñuy wax sans transition de sans crier gare du wax du du yëgle du tàggoo du waaj day jékki-jékki rek ne bëri irji'u ilaa rabbikum dellu leen ci seen borom la yor mu misaal nu fàttali nu ni sayyidatina Aïcha waxee woon radiyallahu taala anha ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan toog di waxtaan ak ñun waaye waxtu woo xamee ne waxtu julli jege na day mel ni mosunoo xam day jékki-jékki rek ne wal dit dem xam ne noonu la sëñ Tuubaa doon def nga xam ne waxam day daal di dugg directement ci xolu nit ki muy waxal ci diggante boobu nga xam ne doomu aadama yépp bi mu génne jógee ci géej gi nga xam ne Cheikh Sadou Abi radiyallahu taala anhu bind na ko di ndokkee l'islam ngir ñibbisi gi mu ñibbisi ko wax ne yëg naa bi mu naan maadinuhu ajlathu minhu nasara asbaha fi tilka albuhur mudara ومن صرف البحر المحيط بدا فمن تألهه فيها عيون حياة فعد بي لكيمياء امتحان غدا بها نضارا ولا ياقوتة لن تبارا bi xam le ne yéemu na ci nattu bi ñu ko doon nattu nga xam ne daf mel ne produit chimique boo xam ne boo ci dugalee métal boo xam ne da nga bëgg a xam luy cosaanam ak luy nature am bu génnee dafay leer nañ ji mu ne bi mu duggee ci natt boobu nga xam ne mooy kiimiya imtixaan bi bi mu génnee dafa dal di mel ne wurus mooy wurus bindeef yëpp bindeef yëpp xaajal lañu moom mooy wurus yi lu daara war a yàqu tan la nga xam ne kenn du rawanteeg moom kenn du ko jéem a def ndéef mbëgg mu ñëw badrul muniirun xaaba fil xarbi summa laaha min al xarbi shamsan rifatan wa intishaara weer la woon weeru laylatul badr bu leer boo xam ne fàddu na ci soow bi gannaaw bi mu dellu si waat nag di jantum njolloor ba pare ko bind di ko xamal ne maa ngi lay dénk sama bopp bu ma fàttee te bul fàtte xeetu Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ci diggante boobu nga xam ne ci la mboolem réewi jullit ñi dégg mbiram wala ñu yëg ko wala ñu gis ku ko xam ci diggante boobu nga xam ne <clears throat> ci la ko waa Màkka bindewoon ci la waa gànnaar dajale seeni laaj di ko ko laaj daan waxtaane tuuti ci laaj yooyu ñu ko doon laaj insha allah nga xam ne ci diggante boobu la dal leeram bi nga xam ne fàq na fàq na ba matale gox yépp suñ borom ubbil ko màng siini barke yépp ci zahir ak ci baatin mu ndambe mulki ak malakut atte jabarut boole yooli ñi doon jihaar ci yàlla ñëpp ak ñi daan tudd yàlla ñëpp ak ñi daan sant yàlla ñëpp seen yoon ñu booleel ko ko nga xam ne biñ ko dee laaj ci ma ma yee boobu ma waxoon tont li mu tont dafa ne aoudu billahi min asheitan rajim daal di wa inni auduha bika wa durriyata min asheitan rajim rabbi audu bika min hamazati shayatin wa audu bika rabbi an yahduruni daal di ne bismillahi rahmani rahim daal di jàng salaatul fatih alfatih lima xuliqa walxatim lima sabaq bu mu jeex mais salaatin tunabbihu biha kulla man nadara fi hada alxatti an allah tabaraka wa taala maana maiyatan taliqu bihi subhanahu la maiyatan tudraku bil aqli maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne kuy borom xel dañ ca xame ne suñ borom tabaraka wa taala jege nañu jege koo xam ne mooy jege gay yàlla ci moom waaye du jege koo xam ne xel man na koo xam ñu xam ne itam xamut suñ borom xam-xamam bi nit yi yeneen si yeneen meloom yi la demee yu ñuy seetlal yi te jëmbam ci tabaraka wa taala du tàqali kook meloom yi te meloom yi mu ngi moog xam-xamam bi ma ànd te du tàqali kook moom mukk di leen xamal ne nag wax yi limaamu sanusi yi doylu yàlla nga ko yàlla gërëm moom ci boppam moom li ñuy wax ñëpp ci wax waxi mariya wax ju wér la limaamu Sanusi daf caa waxanteeg ni ñi ci kam seen xel ak seen xalaat fi seen xam-xam yam dafa wàcce daf leen wàcce seen wàccuwaay moo tax mu wax noonu la nga koy waxe si Ahmad Tijaan gi ci des nga xam ne moom la ñeneen ñi jàpp ba moom la ñu doon waranteeg ñi jàpp wax limaamu Sanusi ñi ko nettali dégguñu ko te werante bi ci am ba mu indi am noonante ci seen diggante ak diggante moom Abubakar bu du fatal moomule wuute boobu ak werante boobu ak noone boobu mbirum seytaane la li des takkal ci loolu li xam le ne képp koo xam ne adru ci mushahada mushahada maqaam la boo xam ne mook tamkiin ci gaay yi yi nga xam ne dañuy dox jëm ci yàlla ba àgg ci mu ñooy am mushahada mushahada boo ci àggee da ngay jàkkaarloog lépp dara mu ne nag képp koo xam ne àgguloo ci mushahada seytaane daf lay fooye boo dee ci mbir yàlla daf lay fooye boo dee xalaat ci tawxid daf lay jéem a fooye muy lii tekk la loolu mooy aji bind kii nga xam ne moo bind xaraf yi te moom mooy dañ tubaa ci boppam nee na muy bind xaraf yi yonente bi sallallahu alayhi wa dox na ba àgg ci moom xamal ko ne ko limaamu Sanusi ak limaamu Xasaali ak ak Cheikh Ahmadu Tijaani wuute wuñu seeni wax benn la ñoom ñooñu nag ñoo wuute waaye ñoom ñooñu ñoom ñett ñooñu wuute wuñu li ñuy wax lépp benn la mu la xam ne ne kon lii yàlla ci yéen nga xam ne amatu naa si ngeen moo di bàyyi xalaat ci su mboom ànd naa nun melaw àndin wi mënu leen koo xam ndax kasfu lañ ko mën a xamee waaye kenn mënu koo xamee xam-xamu jàng kenn mënu koo xamee xalaat ndax lépp loo xalaat suñu borom wuti naag loolu le te di seqantal na mu mën a demee day rékki ngëm mu dellu dindaat ba tey ci mbirum mandala moomu rek bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa sallama salaatan wa salaaman wa barakatan ya'lamu biha annaasu anna maa faalahu Abu Bakr du fanal fii qawli Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu laysa muraadahu maa nga xam le ne wun du fanan noonu mu misaale waxi Cheikh Tidiane loolu ñu Cheikh Tidiane na mu de ndax sëñ boobu leen muy Cheikh Ahmad Tidiane ridwanullahi taala alayhi dafa dëppoo ak li nga xam ne moom la Limaamu Sanusi wax ak li nga xam ne moom la Limaamu Xasaali wax ci tontam te maa ngi leen di xamal ne li li wér te am njëriñ mooy nit ñi nañu ittewoo leneen loo xam ne bokkul ak xuus ci maanaa yu xóot yooyu da xam ne dafa aju ci tawhid ndax xuus ci day indi yàq-yàq yoo xam ne dana leneen dootu ko mën a defar maa ngi leen di xamal ne itam ak taal yi maanaam xutbul ka si seeni wax niroo koy waxi aw li waxu waxi wala euh, ulamaa yi borom xam-xam yi mu ne ndax xutbu yi buñ leen xiyaasee ci olomawul amilona mu mel ne ni wàllu yi demee ak yonent yi noonu la ñu wutee noonu la ñu sutantee yàlla lañu ñooy aar sharia itam di yemale nit ñi fi ñu war a yem di leen taxaw noo fa ñu war a taxaw ba duñu àl ko xot buy nag xej ji yàlla yoo xam ne suñu borom daf leen a muri ay cekkareem ñu jàlloo moom nañuy waxe waxuñu ak amatu naa si ñoom ñi seeni wax na si ñuy bari dugg ñoom xaqiqa la ñuy aar dañuy dàkku lépp lu war a ci xaqiqa ci lu sellul wala lu yeddul loolu la ñuy teqalee waaye war na mboolem jullit ñëpp ñuy warmaal ñoom ñaar ñëpp ni ñu warmaale xutba yi ñu war damaale ko itam ulamaawul aminoore yi war na itam soppante def seen bopp benn ndax yàlla yërëm leen ñoom ñi nga xam ne ñu ngi aar chériatul Muhammad yi ak ñoom ñi aar xaqiqatul Muhammad yi ñëpp ñëpp kenn ku ci nekk la ñu warloog yow mooy warmaal la sellal la tey dégg sa digal warante wuute gi ñuy wuute ci ay matala nag du dara lu dul yërmande yàlla ak xamlu ak xamle ak xam loolu lay tekki mu bind nag ahmadul kawri ci boppam dañ tubaab bind ko lettre boo xam ne dafa cee ne aoudu billahi min ashaitan rajim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa baraka salatan wa salaman wa barakatan yuallimu biha annaasa anna ahmada bnu lkawri daymani wa aba bakr uldu fatan alhasani غفر الله تبارك وتعالى لهما عرفة عام 1322 عام شهدنا بكرم وإن كل واحد منهما كاد يهلكه moom Aboubacar wundu Fadal ak Mouhamad ibnul Kawli ñoom ñaar it kenn ku ci nekk xaw ngaa alku dem nga ba nga xam ne sàpp nga kàmbug safara bi. nga xam ne daanu ci rek la dese woon. ñu ne waaw loolu lan moo sabab loolu mu ne sababu loolu mooy day maa ne di njuumte lu mu juum ak weddi bi nga xam ne alxasanay bi weddi na ko ahmad ibnul kawi moomu déggul wax ci Cheikh Tidiane ci suñu xuus ci maaya abubakar wundu fa dañu dem tegginam moom la matalul ak sëriñ boobule alayhi ridwanullahi taala ndax ulama yi dem bu ñu duggee ci xaqiqa taslim la ñu war a def ni nga xam ne ulama bu ñuy waxanteeg amatu naa si lu ñu leen wax rek nga xam ne wax yàlla wala wax yonent bi dañoo daal di war a nangu rek ñoom itam bu ñu dee waxanteeg awliya yi lu awliya yi wax rek dañoo war a daal di nangu rek dañoo war a daal di nangu rek waruñu ci teg baat waruñoo seet ak seetantal ndax lii nii la demee wala déedéet mu bindati ba tey ci kenn ci ci borom xam-xam yooyu borom may yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu amma baadu faqad raaytu maa jara baynaka wa bayna xayrika fi shan al maaya ba tey ci maaya boobu dafa la jëloon gànnaar suñu borom ànd naag ne wax ne ànd naag yéen nit ñi ànd gi nga xam ne moom la suñu borom wax ne moom la ànd ak nit ñi ulama yi dañoo am wax yuñ ci wax yoo xam ne wax yooya dañoo bëgg amatu naasi bi gàttañ lu ca rek ndax ñu sàmmoon teg sharia te bañ a xuus bu ko defee duñ ci xalaat yeneen i xalaat duñu mooy duñu jànt ñu jàpp ci rek loolu nga xam ne moom la ulama yi wax ci taawil nga xam ne am na fuñ ko sëf mooy zahiru sharia borom baat nii nag nga xam ne suñu borom daf leen a muril ñoom kiiraay yi lañ ca xam moom ñu bañ caa xóot bàyyi koog ñoom def kat yéen njax loolu nga xam ne xamuñu ko woon dañu naan diw lii la wax diw lii la wax kon werante nañu wóone nañu ki ànd ak diw daal di indi yeneen wax daal di bëgg a teggi waxi kee nga xam ne kilifa la ki ànd ak diw daal di bëgg a indi waxi kee nga xam ne kilifa la ba mu jaaxal waa gànnaar ba nga xam ne werante yi bari na kenn mënu cee jox kenn dëgg kenn mënu cee jox kenn fen ndax ñii nee ni Imaamul Xasaali yi nee na nangam kenn mënu ko ne fen nga ñii ne Imaamul Sanusi yi nee na nangam kenn mënu ko ne fen nga ñii ne Cheikh Ahmed Tidiane yi nee na nangam kenn mënu ko ne fen nga wax jooju bari ba nga xam ne jaaxle nañu ba bind Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ngir mu leeral leen mbir mi ni mu gën a mu di leen xamal ne mu bi mu bindee keneen ki nga xam ne bokkul Ahmadul Kawri bokkul itam ak wulu fanaan ne la ne ko yow itam ngir bëgg leen a laa biir rek ñoom ñu ñu gàttañ lu ci wax jooju leen maa ngi leen di xamal ne dégg naa li nga waxante ak li xew ak tontu yi nga tontu ci mbirum ma'iya moomu waaye man li ma lay wax ci ma'iya moo di nga xamal ne jëmmi suñu borom tabaraka wa taala xel mënu koo xalaat du dem ci xel kenn kenn kenn kenn mënu la nattale ba ne nii la suñu borom demee ko la nii la mel boobu ba nga xamee noonu la demee nag ci di di xuus ci mbirum ma'iya dafay daal di demee ne wuute li nga xam ne yahudi ak nasaraan yi noonu la ñu wuutee yal na nu yàlla ci loolu nun ak yéen yal na nu yàlla musal ci ittewoo loo xam ne suñu yoon di wuute ndax li nga xam ne moom la nit ñi war a ittewoo mooy fexee topp ndigal watta di ko li ñu tere waaye fa bañ a xuus ci loo xam ne lii day indi teree di loolu la dara jëriñ nga xam ne diggante bi nga xam ne def na ci xomaat def ñoo xomaat moom de euh, sëxwatul maa yi ci gànnaar ci genn guddi ci tiis yooyu nga xam ne suñu borom daana ko yëkkati di ko teg xaritam tiis yoo xam ne léeg-léeg day ëpp ruuxu doomu aadama du ko attan te ñun tànn rek la koy beral ne benn bis tawat dal sëñ bi tawat yoo xam ne mi ko jóge ci wetu tànkam sëriñ bi ko doon nekk bokk ci taalibe yi mag yi nee na guddi googu nelawul ndax taru mbir ma rek ak doy bu waaram nee na ci xayma bi nga xam ne ci la sëriñ bi nekkoon ci lan fanaan nee na suñu xel demul ci lu dul ne dafay jóge rek nee waaye lu lépp teewul mu dinu defal dinu dëral di daal suñuy xol naan leen dellu leen ngeen tëri jàmm rek ci xew mu ne waaye booba suñuy xet suñuy xel ak suñuy fit naaw na ba xamatuñu dara déggatuñu sax li muy wax dama toog rek waaye gannaaw bu mu jógee ci mbir moomu la la ñu ca mosal tuuti ca suba mu xamal ne new musiba la ak balaa boo xam ne suñu borom daf ko yëkkati woon jëlee ko fa moom war koo teg ci murid yi rek da nga xam ne mbir mu tiis moom bu ko tegoon ci murid yi benn murid dootu dund ñëpp lay jeexal lool. nee na ma daal ne suñu borom waaw tiis woowu nga jagleel ma ko man rek mag ak sama ñi toog ci man wàcc nit ñëpp nga man suñu borom nga def laa teg ci maqaama moo xam ne buñ la peesee doomu aadama yëpp nga wax leen te suñu borom kat bari na xam ne daf koy jaay wala bu la ko mayee it dana am lu mu ca teg am na ku ma nettali muy mag ci waa Touba mu ne ma sëñ Touba mas na rek wax ne ñetti jaam day li ma daj ci ñoom jaam bu mu ma fekk di ma balaat sama borom lu mu ca lu ko ca soog jëfee mooy tax diw de ba ma nee suñu borom ko ba mu ma ni ma baal ko. nee na sama la làkk ma ay tubaab làkk ma ay wolof làkk ma ay arab daf ne ma ah lépp kat sëngale jaar na ba ma ko waxee ba ma ba ma ba ma naan wal bit nee na tawat ji ne ma yoxoor sama baaraamu tànk la ñu tànk ma ne yoxoor nee na sax julli na suba bay dellu nee na fi mu daara fa la ko naajoo fekk kenn ñi mewu koo laal waaye xam ku mën ku mën ku mënul awliyaa yi ñoom waxtu boo xam ne dañoo nekk ci mi'raaj wala dara boo xam ne suñu borom daf leen koy jagleel waxtu julli bu jotee rek suñu borom daf leen delloo seen sago ndax seen faatu waxtu day faat day far jamono yëpp bu fekkee nag ku matagul agul ci ñoom la mën naa xam ñaari fan wala ñetti fan bu yeewoo fay ay julleen ku mel ne moom nag bu waxtu di jullee rek ñu yee ko mu jóg waaye bu jullee ba def ay rawatina yu war a def yëpp daal xam ne mbir ma dellu si na moo daal di koy muñal nekk ko rek loolu daal di ne delloo jaare ko ci baaraamu sànq lañ ba waxtu wam wax sama borom waxoon ne ko bàyyi naa jëmm jooju dellu si ca suba la mbir ma soog a jeex mooy mi mi nga xamee ne suñu borom na ko ci maqaam boo xam ne meneen bi def tegu fa ci ak maatam mu ne faaw ni la ko jagleele faaw ñu jagleele la koy dem musiba moo xam ne yow rek lay dal yaa say toppat mu yërëm taalibe yi ne suñu borom jagleel ma ko man doon ma tegoo ko te ci taalibe yi suñu teg ko moom loolu na ko attan la noroon ay yépp ba kenn bi ci des mu jagoo ko wéyee ko ci genn guddi ba guddi gi jeex nattu ba jeex fekk dafa ko laaj suñu borom ne ko tax mën naa koo tegoo man dong mu ne ko waaw mu ne kon nag naa ko tegoo nee na bi ko mbir mi dikkal dafa mel ne dënnu boobu nga xam ne dafa fàq asamaan nga xam ne bu dalee rek dootoo xam dara da ngay defe ne dal na ci sa kaw nee na noonu la mbir ma demee mu dal di xam xamatul fu mu nekk foofu lañ ko yëkkatee ba dugal ko ca xayma ba yëngatul dara yëngu sax diñ ko yëkkatee am na ñoo xam ne nee nañu melo misaal lu mel ne jaan la ko dikkee màtt ko damay tëb lu bari ndax yéen ci mu jeex li mu gëdd nag bokk ci yan lenn ci ay maqaamam yi nga xam ne na ko nga xam ne bu ma mu fa tolloo digganteem mbindeef yi ak yàlla ci boppam la xam ne moo dox diggante yàlla ak mbindeef yi nga xam ne dara dara dara dox jóge ci yàlla wala mu jëm ci te jaarul ci moom muy jëf ju ñu nangu wala ju ñuy gàntu wala maqaam mu yàlla di jox jaam lu mu doon rek ci moom lay jaar mu wuutu suñu borom wuutu gu mat ci kaw suuf nga xam ne lépp lu ñuy séddale jaam moo koy jox jaam ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne innama allah huwa almuqti wa ana alqasim suñu borom mooy joxe maay séddale mu taxaw nag ci lu ñuy wax univers ci ci mbindeef yàlla du mën a adduna rek ndax kon day mel ne suuf si rek waaye adduna ak asamaan yi juróom-ñaar ak arasa kursi yoo fépp rawxaaniyaam fees lépp di ruubu lépp lu fi nekk nga xam ne bu dañoon loola daal di dañ bépp suuf wu nekk bépp dara wu nekk rawxaaniyam taxaw ca di ko defal la ñu war jumlatan wa tafsilan ashbahan la harakata laha wa huwa ruhu alqaimu fiha jumlatan wa tafsilan nga xam ne amul menn martaba mu mbént mbindeef nekkee lu ma martaba booba taxawu ci moom ci boppam ne mooy tëbb bépp jaam xam ne lu jógee ci leeru yonent bi ci moom lay jaar bu jógee ci jëmmam ñu soo koy séddale jaam yi soo koy séddale wàll yi mu jógee ci wàll yi soo ko dem ci yeneen ci yeneen jaam nga xam ne ak sirul maktum moom rek ko jagoo nga xam ne mbóot la moo xam ne kenn sañu ko yaakaar sax nga xam ne martaba bu nekk dana ko bokk ak boroom di ko sàmm di ko aar di jox boroom di jox martaba ba xàqam digganteem ak boroomam boole ko martaba boroom boppam bi nga xam ne kenn ko nga xam ne asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar ci biir darajaam dafay mel ne jaaro loxo boobu nga xam ne dañ ko sànni ci digg màndik nam cay réere nga xam ne asamaan yi juróom-ñaar ak la réere ci biir darajaam ak ci biir màkkaamam nga xam ne diggante xet yi nu bët ak xet yi day jàkkaarloo ci turu boroom loo xam ne dana ëpp ci xet yi nu bët ak xippeem te du tee mboolem taalibeem boo xam ne bii yaa ngi dund dana nemm ko sa téeméeri junni yoon ci xetin bët bu nekk nga xam ne loolu muy dolliku ci diggante xetin bët bu nekk ci ay téeméeri junni tur yàlla nga xam ne ci nekk dana xam mbóot ya dana ko ci màggal ak warmaam nga xam ne ak dollikoom ci yàlla noonu la noonu lay toll noonu lay demee ba mu fiy jógee nga xam ne loolu moo tax mu dellu siwaat ci sharia yar ci jaam ñi tërbiyee leen tarkiyee leen mu mel ne kon ni nga xam ne noonu la ñu waxee moom ak matam kaamil gi mu doon dafa dafa dafa matale ci wet bu nekk boo xam ne ñeneen ñi àgguñu ci wala maawul amiyoon yi ci seen bopp dafa dikk ba mel ne ñoom diggante imam Malik imam Shafi imam Abu Hanifa imam Ahmad ibn Hanbal taxawaay yi tax taxawal nga xam ne ñoom lañ déggoon sharia yi ga xam ne ñooy daaj yi nga xam ne ñooy daaji sharia nëpp ko nga xam ne bu ko roog yomal xiyaamee ñoo koy delloo suñu borom mu mel nam mel ñoo koy doole yonente bi salaatu mu delloo suñu borom ñu mel nam mel taxawaay yooyu taxaw daf koo taxaw nga xam ne ni mu jibale jullit ñëpp ak taaliba yëpp mu sant leen jaar ci sharia moom ci boppam dafa daal di warlu nda bind lépp lu ñu aajowoo ci ay taalib joxe ko ñi nga xam ne ñoo di borom xam-xam ci yoon wi ñu xamal ko ñi ci def ba nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da ngay matal sharia ni nga xam ne noonu nga tëbboo xaqiqa ci leer ni noonu ngay tëbboo sharia itam ci leer bi loolu moo tax mu ne li yaalam kullu man taallaqa bi inna nii tawajjahtu ila allahi taala bi tawalifa takunu fiha naf'u muslimin wal muslimat fi dunya wal akhirah وأن جميع ما كتبته في غيبة البحرية خدمة لرسول الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وبركة وذكر وشكر وجهاد لا غير ولذلك منعت من نقله وسترته وإنما قبلها من المكاتب فلم يقبل منه شيء محملة gannaaw bi mu warloo bind moo xam bind moo xam ne day jàng lislaam lépp lu nit ki war a xam ci seen ah daf koy bind muy ay téere mu bàyyi ko fi ñu di ko jàng mu di xam leneen itam moom ci boppam li mu bind lépp ci faddu gi mu faddu nekk ci géej gi liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci def tudd yàlla la li ci def sant yàlla la li ci def jihaar la amul leneen li ci bopp mu ne loolu nag moo tax mu tere ku ko toxal xam ngeen ne wax na ne li mu bind ñetti xaaj la li mu bindoon bi mu daataan dem ci géej gi ak li mu bindoon bi mu nekkee ci géej gi ak li mu bindoon bi mu ñibbisee mu ne li ma bindoon bi ma demagul ci géej gi nga xam ne loolu dañ ci a fa toll ci xam-xam boo xam ne bu mat sëkkale ci sharia ak xaqiqa xam tasawuf xam bi gaa ñi jaar ñëpp xam yoon wi xam pakk yi xam lépp am itam cofeel ci yàlla xam lan ko denceel ba nga xam ne jéggi na dayo loolu lépp nag teewul nga xam ne am na martaba boo xam ne ak guja moo di liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu bindoon nga xam ne yéene ji rafet ak xam-xam bu bari ak bëgg yonent bi moo ko ca xiiroon mu bind ko ba mu ko bindee loola lay wax ne nanguwuñ ca dara xam nga ñàkkum nangu ren tuubaa nag nga xam ne wuute naat lu ñu nangu li keneen ndax bu fekkente ne nit ki lii mu liggéey buñ ko nangoo seen ci kaas bi la war a doon ko nanguwul dara amul wala lu yem ci kaas bi lay doon mu moom muy koo xam ne kon kii bu bindee xaside kii buñ ko nangu woon ca dara jaam fa dara jaam toll dafay loo xam ne war naa mën a ramu mboolem kaw suuf buñ ko nanguwul day wax ne ko jàng sa aajo faju wala loo lépp loo ko jubloo nangu ko nga ne mooy xasanaat la baraari sayyi'aatul ko li mu ci géej gi itam ñaari xaaj la ndax am na ci loo xam ne doomu aadama bëtam du ko mukk diggante bo moom ak boromam la xam ne bari ci loo xam koo suuxal ci géej gi bari ci loo xam ne daf koo ne bindee bëtam waru caa li nga xam ne nag bind na ko diggante aama shahid naa bi karam ba mu fi jógee mooy li nga xam ne lépp a ngi ci ñoddi ak jañ xasida bu ci nekk am na jagleeg boppam waaye xasida bu ci nekk kënu la daana wax léegi bu demee ci dénkaane yi li nga xam ne xasaayid yi demee ko ci mbirum murit yi li mën a def ak li nga xam ne moom la sàggane ko mën a indi ak li ko jàpp ko mën a jëriñ nga xam ne kon xasida yi ci dox mu doon dox rek lu ci nekk ak fa fa toll da ngay daal di xam ne lii bi ñu ko bindee moom si boppam dafa dal di xeeb lool lool lool yoon ba ca nekk ba bindaat ko xam ngeen ne jëf bu bind na ko ñaari yoon bu njëkk ba am na jëf bu mujj bi am na mooy bi xam ngeen ne bind na ko ñaari yoon amoon na muwahibu bi jiitu woon gannaaw bi bindaat na beneen muwahibu yu bari daf ko bind ñaari bi nga xam ne nag xasida ñaareel bi indi na ko nga xam ne moo magal yërmande yàlla nga xam ne mooy kun fa yakun dañoo daal di sàggane xasida yu njëkkoon ba kenn jàngat ko ba bari na ci yoo xam ne sax kenn ko nga xam ne jës bu bu njëkk ba am na yenn ci baax yi ci dikkaat ci jës bu mujj bi fi mu wax qad kaana za tawassuti fi lqasdi jaari sibati walam yakun bi mufridi walam yakun bi aadami fee bu njëkk ba dafa naan qad kaana za tawassuti walaysa bi mumaxati tuulan wala bi mufridi walam yakun bi aadami nga xam ne dafa dikkoon ca tàmbali ba hamidtu rabbal alamin hamdan yaduumu kulla hiin musalliman ala amin bi kalkali wa bil fami nga xam ne loolu mu bindoon ci xam-xam bu bari ak yéene ju rafet ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di koo xam ne fa mu jëm euh, maanaam mission bi mu war a dox ci kaw suuf lu jéggi dara la ba mu ko bindee daf ko xeebaat xeeb boo xam ne daf mel na daf ko sànni ne su borom nanguwul ko waaye xam ngeen ne liggéey moom innamal amalu binniyaat bu yéene seetlee rek liggéey bi suñu na ko nangu waaye nag ku mel ne sëñ Tuba moom yoon boo xam ne beneen nit boo xam ne aalim aamil la rek mën na koo am loola du dara moom mu doon dara ci moom loolu moo tax mu dellu bindaat yooyu yëpp yéene di bokk la jawoon ak ndigal loo xam ne amu ko woon te bu njëkk ba te def kon nag mbir mi xam ngeen ne dama guddee tàmbali tey sonn naa lool te xam ngeen ne daanaka ñaare moo daan gën neex ndax bu fekkee ne yi am na solo ndax exposé moom du ñëw ci rek nga amul plan amul dara nag mu dem ci débat yi ah li ma li ma ci bëggoon teg tuuti rek waxtaan wi maa ngi koy tàmbalee ci sama bopp ba ci sama mbokk yépp muy jullit ñi di taalibe yi murit am ay chart am ay daraja murit saada ndax am na benn wàll yu bu nekk ci Sénégal boo xam ne borom xam-xam doon na ko laaj ñu ko ndax jiw wàllu yi mu ne ko déedéet mu ne ko lu mu doon mu ne ko murid saadiq la mu ne ko xanaa murid saadiq a gën wàllu yi mu ne fat murid saadiq dana manqué ci nit ki ci sart yi mag ci la koy jàng lu ko mën a jàng mooy bëgg sëriñ ba ndax daan faral di wax loolu ne buum gi yeew taalib bi ci sëriñ bi moo di cofeel gi liñ ne rek sëñ bi daan ko wax ne sama fopp gi ma leen fopp du leen jëriñ waaye fopp bi ngeen ma fopp yéen di na gannaaw mooy bi gën a rëy sëriñ bi gën a mat sëriñ sépp bi leen gën a mat moom fàggu na ko mu di bëri bëgg nga sëñ bi loolu yaakaar naa ne moom lay naan du doon foofu kon nag loolu baaxul sëñ bi ak fàggoo ma ñu topp ci moom dañoo war a farlu ci ñaari def ñëpp nañ farlu ci ndigalam nañ farlu ci ndigalam nañ ko bëgg loolu moom daanaka jaru la wax ni ñu ko bëggee doy na ni ñu toppi ndigalam doy na ni ñu ko gëmee dara mënu koo weesu waaye lim leen sant daf cee bokk ñu jaamu yàlla kon nag nañu jaamu yàlla joxe woon misaal yu bari ci jaamu ni sëñ bi fonke jaamu yàlla julli gi noonu mu dagg la woon sàkkar bi ak yooyu yëpp nga xam ne euh, bëgg na nit ñi meloo woon noonu ba noppi boole ko seenu taalibe mooy tax ñu mat ñu natt leen ci angaar ju mat jëf ba nga xam ne duñ manqué fenn fu ne la ñuy àgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu